bismillaahi rahmaani rahiim ñëw ci waxtaanu téeméer bi ak ñaar fukk ak ñeent sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo naa wax sëriñ Njaasi Siise radiyallaahu taala anhu ñett dañu leen di def ñuy lenn te duñu lenn mbir mu yéwén xaaja ju faju ngërëmul yàlla foo fekk boroom mbir mu yéwén day koy dikkal foo fekk boroom xaaja ju faju xol ba day sedd doonte amul ku koy fobal ak satalaam foo fekk boroom ngërëmul yàlla am ngaanu waaye mënees na cee jàpp jàpp moom ci ndox képp lañu koy defee waaye lan moo tax ñuy jàpp bëgg a laab képp ki am ngërëmul yàlla nag te muy dëgg ay waxam ak ay jëfam ak ay yéeneem ak ay yéreem ak aw yaramam lépp leer lay doon nga xam ni boo jëloon ay yéreem di ko taal du tàkk boo doon lakk aw yaramam itam du lakk ñu mel nii nag foo leen fekk ñu néew lañuy doon ci jamono boo leen gisee itam te doon ko nar texe da nga leen sopp sopp koo xam ni bu ñu la joxoon seenum ngaanu waaye nga naan ko walaaw ahlam yal nañu yàlla doolee dimbale ñoo ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom sëriñ tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo mas naa wax sëriñ seex ka radiallahu taala anhu seex ka lii nga ma wax dangaa dem kër ceerno mu mel ni ak tabaski nga dem kër seex gaawaan mu mel ni ak tabaski nga dem kër ma numbe mu mel ni ak tabaski te fii booba gànnaar la loxo du fi daje gimiñ muy sagwaar li ko waral mooy su soxla woon dara ca loola duñu ko am rilwaan moo yore àjjana te bëggul àjjana xeeñ ko maa ngi fàttalee ni gànnaar ña fa nekkoon nag sëriñ Tuubaa xaada laho law maxtaara laho daj nañu coono yu metti lool waaye itam lépp lu ñuy xemmeem tey ak ëllëg wax na leen ni da ngeen ko am xam naa coono yooyu moo waral sëriñ Cheikh Ka mii di wax loolu ndax xiif képp ndax xiif képp daa doy coono ci doomu aadama te waxtu wu nekk dañu daan bind ak a jàng te gànnaar ku ko xam xam ni nekkul bërëb bu sedd bu bëri ay garab ca jamono jooja moo tax waxtu wu nekk war nañuy ñaanal sunu maam ya tey sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ci sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo ci coono yooyu ci lañu amee jàmm ji yi war nañu ko war nañu gën a farlu te xam ni ak yokku dëgg-dëgg mooy dolli ko tuyaaba waaye du saahir kese wala alam ñu ngi ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom benn Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo nee la nelaw xëy na bëri nelaw la bëgg a wax faje naa ko kafe taxul ma am ci la ma bëgg ma faje ko attaaya taxul ma am ci la ma bëgg waaye ba ma ko fajee xiif laa tàggoog moom loolu ñun képp lay jàngal am na loo xam ni itam ñu bari war nañu koy bàyyi xel muy jamono ju muy wax wax ji am na lu ñu wax wala ku fa nekk ba tax sëriñ bi wax loolu léeg-léeg nga gis waxtaan woo xam ni dalay jaaxal lool te la ko waral moo di daa am lu ñu waxul ci waxi sëriñ bi xaadalahu laahu maxtaara lahu walaahu alam soxna may ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom ñett soxna may radiallahu taala anu bi mu yeggalee am njàngam sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaar la dane ko wutal dara te dem ci ja mu jàngal la ak taalube ëllëg yowmal xiyaam lu ko waay manqué mënees na ko mottali ba mu des ak taalube ak taalube moo di yar boo xam ni day tege ci bëggu sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtaar la soxna fat ja radiyallahu taala anu moom yi boo gisee sëriñ bi di ko yabal ci moom daa doonoon ku kawe lool ci ak taalube ak màggal sëñ Tuubaa lool xaada lawo law maxtaara lawo ak ay njabootam doonte moom doom la ci sëriñ bi daanaka mënees naa wax ni mëneesu ko raw ci wet googu ndax nettali yi ñuy nettali ci moom boo ko déggee danga xam ni kii lu muy def li muy def kenn mënu ko wala kenn defu ko yal na ko yàlla yokki leer faawu te may ñu ci barkeem saxal ñu ci roy ko ndax Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo ku muy yabal kenn ci moom ngir lenn loo xam ni wax na ni ci boppam ni mooy li gën a màgg lépp kookee mat naa roy walaw alam ñoo ci nettali téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñett Sëriñ Tuubaa xaada law maxtaar nee na Cheikh Ahmadu Tidiane Cherif Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani Cheikh Omar Fuutiyu Taal Cheikh Siidil Muxtaar al Kuntiyu lañu li làq ci yàlla waxuma ni kenn làq na ca lu ñu toll waaye kenn làqu ca lu ko ëpp ñeenti tomb yi nag lañu seqale woon seen bopp ñeenti tomb yi nag bi tomb daa nekk ci seen wetu penku mooy xibla bi tomb nekk ci seen soowu bi tomb nekk ci seen ndeyjoor bi tomb nekk ci seen càmmooñ seen jëmm ñu taxawal ko ci digg bi nit ku ne la ko yàlla digal mooy tomb bi ci penku bi li ko yàlla tere mooy bi ci sawu li ñu bëgg di ko wut te xamuñu nu ñuy def ba am ko mooy tomb bi ci ndeyjoor li mu ragal di ko daw te xamul nu muy def ba mucc ci mooy bi ci seen càmmooñ ñoom nag bi ñu dikkee ci jamono radiyallahu taala anhu dañoo dem ci tomb ba ca penku te mooy bi boole ndigali yàlla yi subhaanahu wa taala ca lañu sax ñoom ñeent ba làq li ñuy làq ci yàlla subhaanahu wa taala bi ci soowu te mooy tere yàlla yépp bi ñu ñëwee ñoom ci jamono waxuma la jëf waaye gëstu leen sax ba mu yàgg tomb boo bii ci seen saw tere yàlla yi nekk ci dañoo ñëw fi ñoom ni leen ñun kat noo ngi dem yàgg nañ feeg yéen ngeen tëñoo jëfe ginnaaw jëfewu leen ñu nag ñoo ngi seeti ñeneen ñu ñu jëfe loolaa leen fa jële waaye nekkuñu fa di jañanteeg ñoom tomb ba nekk ci seen càmmooñ di ay ñaawteef daldi ñëw ci ñoom ni leen ñoo ngi topp tomb bee nekkoon ci seen ci seen saw loolu loolu moo gën a jub muy soow bi ma ko sottee nag càmmooñ la bind wala alam te tere yàlla yi nekk ci ñoom kat ñooy wax ak ñoom waaye ñoom ñeenti sëriñ yi radiallahu taala anhu wuyu wuñu wuyu wuyu wuñu leen sax ña nga sax ca la yàlla digle rek sax ca sax ca sax ca juguñu ca di wuti xemmem téef déedéet yàlla kay subhaanahu wa moo moo woo xemmem téef yépp ak njëriñ yépp ni leen dem leen teralal ma sama jaam yee wala dem leen la ma sama jaam bee ndax ba ma ko bindee ba tey musuta jug mukk ci samay ndigal ak bàyyi samay tere kon demal dem leen ma leen moo waral lu amati te fonk ko te bëgg ko dem fopp ko dem yit leen loolu mooy sababus lii nu am wa man araada dafa ma yaxaafu fajtanib manahiyallah ku bëgg a dàq lim ragal nay moytu tere yi wa man araada jalba ma yuhibbu fam fal famtasil awamirallah ku bëgg a ñoddi lim bëgg nay topp ndigal yàlla yi sëriñ bi ay waxtaanam da koy soppi ci waxin yi ngir sawarloo ñi koy dégg ak saxal ko ci seen xel waaye li ëpp ci ay waxam génnul ñeent yii ndigal yi ak tere yi su ko defee war nañoo xam ni sawara ku ko laal mu lakk la ndox mu sedd ku ko laal mu seral la mu seral say loxo loolu lu yàlla bind la ba noppi boo gisee sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaara la woo di tudd ñeenti kilifa yi di nuróole boppam ak ñoom bëgg ñépp mën a jariñu rekk la ak loolee ma waxoon te mooy bërëb bi muy wax wax ji mën naa am ña fa toogoon booba noonu la mën a wax ba ñu jariñu nee nañu waxtaan wii bëri woon na lool lu mu ko daan waxtaane ci jamono ju ju mu jëm ci njareem bi muy bëgg a ñëw Tuubaa loolu moo tax mag ña tudde woon ko on loomu akaabiri awliyaa illaahi xam-xami maanaam maanaam ah, wàllu yàlla yu mag yi ñu ñëw ci nettalit téeméer bi ak ñaar fukk ak juróom-ñeent Serigne Touba xaada laxoo law maxtaare laxoo mas naa wax Babacar sa waa kër baay ñaataa la ca mat mu ni ko juróom-ñeent mu ni ko ñaataa ca raw mu ni ko juróom Serigne bi ni ko bis ni tey ña la mag ak ña la raw jiitu nga leen te dootuñu la jot lu mel nii damay fàttali la mu waxoon sëriñ Sang it xoolal jataayi texe sëriñ Tuubaa xaada lawo lawo maxtaara ànd ak moom ak liggéeyal ko daa mel ni ci la ak raw takku lu mel nii ak jagle la yoo xam ni moom képp moo koy xam ak ñi mu ko wax waaye man li ma seetlu ci saahir mooy ku la gën a ànd ak moom moo lay ëpp man man ci àdduna wala alam ñu ngi ci nettali téeméer bi ak fanweer soxna xari penda radiallahu taala anhu mas naa yor ab raiya sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara laaj ko ku ko bind mu ne ko Moodu Faal doomi Baay Demba sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara wax ni nañu ko jëli kooku naaj waratu ko tiim mu ñëw sëriñ bi jox ko daay ñeenti bunt ni ko sab lëggéey ci yaxal alxuraan laa la ko def loo kaamil ba mu njëkk a jox sëriñ bi dani ko bind nga kon na ko sunu boroom wàcc wàccee kaamil bii yiw wi ci sa baay am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar yamu dund amu ci yiw wu lii dañuy xamal màggug mbind ak màggug liggéeyal sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawo mel na ni bind alxuraan bu saxee dana dem ba nga xam ni moo moo gën a màgg jàng alxuraan daa mel ni jàng day yéeg bind nag day des ci yaram wi ak ci kaw suuf si te fi mu ne loo bind képp ku ko jàng da nga am tuyaaba ci jàng gi mu ko jàng wala alam ñu ci nettalit téeméer bi ak fanweer ak benn sëriñ jubaa xaaja lahoo law maxtaara lahoo bu masaana am gan du nangu ku leen rax bu la def loo dara ba nga noppi dana ëffal leen ëffal leen mooy yaatal leen yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi nee na ku gëm yàlla sunu boroom subhaanahu wa taala ak bis pénc del teral gan su ko defee teral ga ca gën mooy may ko jàmm ndax mooy tax bu bëggee tëdd mën a tëdd bu bëggee leneen itam man ko gan yi nag dañuy wuute sëriñ bi li tax mu mu gënoon a fonk gani naar yi bi mu nekkee njareem yaakaar naa ni li ñuy jóge fu sori ba noppi duñu xam kenn ci réew mi ku kudul moom moo ko waral am na ci ñoo xam ni ay waliw yu mag lañuy doon te seen kaw woyof lool lu mel noonu moo koy xam gan gi dëkk ci réew mi wala ci biir njaareem da ngay gis ni daanaka da koy yemaleeg ñi fi nekk ndax itam loolu mooy tax muy man di ñëw waxtu wu nekk kon li gën ci kiy ganale li gën ci kiy ganale mooy jéem a xam bëggu ki muy ganale bu ko xasee xam defal ko loolu mooy li gën gan nag bari na lool ay ngëneel teral ko itam bari na lool lu ñu ci wax yal nañu yàlla dimbulee yal nañu yàlla dollee dimbule ci teral gan yi sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar loxo am na nettali bu gudd bu mu doon wax ak sëriñ Masamba radiyallahu taala anhu bokk na ca la mu ko wax ca kanam jaamu yàlla gi gën mooy nekk Touba di ma gàttanul samay gan wala di ma ganaleel samay gan wala alam maam Thierno itam radiallahu taala anu sëriñ bi daana ko soññ lool ci teral gan yi bokk na ci teral gan yi yor melokaan woo xam ni gan gu ñëw ñime la lool wala alam